أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا an-Nawawi rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam baabu dikrillaahi ta'aalaa qaa'iman wa qaa'idan wa mudtaji'an wa muhdisan wa junuban wa xaa'idan illa alqur'aan falaa yaxillu li junubin wala xaa'id kon walillahi alhamdu walminna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre bu njëkk ci téere bii ñu nekk mu doon baabu fadli dhikri wal hassi alayhi di chapitre deux cent quarante-quatre hadith bi ñu mujj woon gis mu doon xadis 1443 mu ne woon waan abi Muusa radiyallahu anhu annahu qaala qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa adulluka alaa kanzin min kunuuzil janna walillaahil hamdu wal minna tey ñu war a ubbi chapitre bu euh, bees ci Shara bi muy 62 numéro 62. Euh, waaye bu dee ci téere bi muy chapitre deux euh, nga xam ne noonu la ko al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah wa tabaaraka wa ta'ala rahmatan waasi'a daal di joxe muy chapitre deux cent quarante cinq ñu koy tàmbale tey yawmul xamiis tombeek le safar mille quatre cent quarante sept tombeeg jeudi vingt cinq euh, di ko tàmbale fii ci madinatu Villeurbanne al-faransawiya ci jotaay bi ñu génn nag makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima lañ jeexaloon hadith sayna abu musa bi ak li nga xam ne mooy euh, bunt boobu wa ha bi faransa ha fay yal na la yàlla yóbbu Makka waay ah waaw waxal amiin ba ci kaw kay ah ah dana doon ñu ànd waaw insha allah insha allah yal na ko yàlla def yoon de ngay desandi fii ci réew daa yàlla baax na bés bu la ko yàlla tuddalee rek moom mu xew <coughs> te jafewul waaw borom bi yombal na yàlla na yombal yàgg naa yombal walillahi alhamdu wal minna kon chapitre bi chapitre deux cent quarante cinq al imaamu rahimahullah mu ne baabu buntu zikrillahi taala tudd yàlla mi nga xam ne moo kawe qaa'iman fekk nit ki taxaw wa qa'idan waaye it fekk mu nekk position ku jonkan ku toog wa mudtani'an wala ku tëdd wa muhdisan moo xam koo xam ne dafa <coughs> amul njàpp dafa tojal wa junuban loolu mooy xadas bu ndaw bi mooy dafa tuur ndox walla dafa xayta waaw wala dafa ngalawal mu daldi ñàkk laab mu nekk même kooku di tudd turu yàlla wa junuban waaye tudd turu yàlla fekk dangaa am janaaba waxaa idan ak ki nga xamante ne jigéen la gu gis ay réglam ay mbërëgam illa al qur'an mu ne dina na lañ tudd yàlla moom leen mana a tudde surtout ñaar ñu mujj ñi moom lay wax naan ba mu des al qur'an fala yaxillu daganul li junubin ñeel koo xam ne dafa gis janaaba góor ak jigéen a ci yam wala it yàlla tere ki nga xam ne daa gis ay mbërëgam nii la al imaamul xaafidu an-Nawawi rahimahullah tudde bunt bi voilà euh, bon <laughs> al imaamu an-Nawawi rahimahullah euh, moom nag euh, daa jël position gis nga fala yaxillu li junubin wala xaa'id jàngal Qur'an moom dagganul illa al-Qur'an fala yaxillu li junubin wala xaa'id waaw ba mu des jàngal Qur'an loolu moom dagganul ci koo xamante ne junub la Eh, te du caagante ne tamit ki nga xam ne xaayit la eh, léegi sauf que loolu eh, wuute la de voilà moom dafa jàpp li nga xamante ne moom la dëgëral te mooy lu bari li ñu wax waaye moom nii ci al minhaj sharh sahihu muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi <coughs> Euh, mu ngi leeral affaire boobu noonu di ko wax moom al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullah doon leeral tamit xadis bi ñu nekk waaw mooy xadis bi ñu war a njëkk a gis ci bunt bi euh, walillahi alhamdu wal minna mu ngi naan euh, ci wàllu jàngal Qur'an bi mu ne dinañ ñëwaat ci wàllu yi ci bu ñuy gis xadis bu njëkk bi comme niñ la ko wax léegi mu ne wa innama ixtalafa al-ulamaa'u fi jawaazi qiraa'ati al-qur'aan lil-junubi wal-haa'id mu ne wa euh, innama dëgg-dëgg ixtalafa wuute na al-ulamaa'u boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi fi jawaazi ci possibilité qiraa'ati al-qur'aan jàng al-qur'aan lil-junubi ñeel ki nga xam ne daa am janaaba wal ki nga xam ne jigéen la junub nag day nekk jigéen ak góor waaw am janaaba war a set wala bu góor wala jigéen waaye it moom jigéen kese la mooy ki nga xam daa gis ay règle bërëb mu ne fal jumhuuru ñi nga xam ne ñoo ëpp ci boroom xam-xam yi ala tahmir ala tahrimil qiraa ñoom dañoo xaraamal ñaar ñii moo tax mu tudd ko noon ci al ci euh, Riyaad bi mu ne ba mu des illa al qur'an fala yahillu li junubin wala haayit mu ne li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo xaraamal ne loolu moom dafa xaraam koo xam ne daa gis mbërëg wala koo xamante ni nii ab daa am lu euh, mu waaja mooy janaaba di jàngal quran loolu ñoom dañ koo xaraamal ne loolu dafa xaraam mu ne ala tahrimil qiraati alayhima jami'an dafa xaraam ci ñoom ñëpp ñoom ñoom ñaar mu ne wala farqa amul wuute amul teqat teqantal indana fi wa ba'da aya mu ne lool nag que muy li muy jàng benn laaya kese la walla euh, mu nekk euh, euh, lenn ci aaya aaya boo xam dañ ko dagg ci digg mu koy jàng wala mu ciy jàng benn wàll mu ne ñun ci ñun Shafi'i yi loolu lépp a yem loolu lépp a xaram voilà amul benn différence waaw nga jàng xaaju aaya ak nga jàng alquran bi yépp ak nga jàng benn laaya kese ñoo yem dafa xaram ci ñun amul benn teqantal boo xam ne moom lañu kaa def waaw léegi nag mu ne ah, mu des ginnaaw bi nga xam ne loolu wax lool ah, mu ne moom al imaam nawawi rahimahullah fa inna al ndax yooyu yëpp aayaak dimi aayaak aaya bu ñu xaaj loolu lépp yahrumu dafa xaraam mu koy jàng wala qaala al junub mu waa bu dee nag ki nga xam ne dafa am janaa na ne bismillah aw alhamdulillah wa nahwa zalika in qasada bihi bu dee ni ki bismillah wala mu ne alhamdulillah ak yu mel noonu subhaanallah ah mu ne yooyu bés bu la doon jàng loolu day xaraam ci moom in qasada bihi zikr bu dee nag lim ci jublu mooy tudd yàlla aw lam yaqsud shay'an lam yahrum wala mooy da doon tudd ah naa yàlla comme bala ngaa lekk commencé wax bismillah mu waxe ko noonu mais tekkiwul ne da doon wax jàpp ne ci xam ne ah alquran aaya ba naan bismillah moom lay wax. bu dee nag aaya bala lool day xaraam ci moom bu dee nag da koo wax noonu rek ngir sikar booy wax bala ngay lekk wala bala ngay def dara bala ngay jàpp loolu du xaraam ci moom waaw mu ne waaye nag wala mu ban cee jublu dara wa in lam aw lam yaqsud bu dee ne euh, tamit jubluwu ci dara amul ci yéene dara da ko tudd noonu rek loolu du lam yaxrum du xaram mu ne waye juuzu possible na lil junubi ki am janaaba wal xaid ak ki nga xam ne dafa nekk koo xam ne euh, daa gis mbërësam ay réglam an yajri al qur'an ala qulubihim alhamdulillah ñuy dawal al qur'an ci seen xol mooy muy njàng boo xam ne njàngum biir la paalaam nañ loolu lay wax wa an yanzura fil mushaf man na tamit xool téere bi duñu ko laal mais dañ koy xool de loin wala di ko siin loolu mën nañu ko wa yastahibu lahuma te daal nañuy sopp ngir ñoom ida arada al irtisala an bu ñu bëggee nag euh, sangu wala comme que dañoo am janaaba yëkkati gu toj toj gu mag la bu boobaa du jàpp rek leen ciy génne bismillah boobu mën nañ ko wax voilà boobu garaawul ala qasdi waaye à condition nañ ci jublu ak zikri comme li ñu waxoon sànq que dañuy tudd comme booy jàpp wala ngay sago set commencé bismillah mais leen ci loolu nañ ci jublu lool de mais pas alquran la lañuy jàng waaw kon nag lii laal imaamul xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala wax kon foofu gis nga euh, waaye euh, bon moom nii la ko tënke ba léegi doo xam moo ñan ñoo wax lool ñan ñoo possible na que ne waaye loolu daraa ci newul <laughs> parce que bu la nee waa jumhur lii la ñu wax ab doo ñoom seen mazhab mooy am nañu wax leneen loolu al imam al ibnul munzir abu bakr ibnul munzir rahimahullah mu ne ixtalafa ahlul ilm fi qiraati al junub wal haid al haid wal haid al quran waaw fa kariha ta'ifatun an yaqra al junub shay'an min al quran wa mimman ruwiya anhu dhalika umar wa ali wal hasan wa ibrahim wa zuhri wa qatada wa jabir radiyallahu anil jami' al imaam Ibnul Munzir rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala mu ne eh, boroom xam-xam yi de wuute nañ ci jàng gi nga xam ne moom la ki nga xam ne daa am mbërëg wala ki nga xam daa am janaaba ak ki am mbërëg di jàngal Alxuraan mu ne am na ñoo xam ne mbooloo moo xam ne dañ koo bañ bu dee duñ ko sidde dañ koo bañ mooy dañ koo xaraamal ne loolu kenn du ko def moom la imaam Nawawi doon wax mu jàng ki nga xam ne moo am janaaba dara dara daara woo xam ki am mbërëg dara dara dara ci Alxuraan mu ne ñi jële ci lii toxale ko ci ñoom bokk na ci Seydina Omar wa Seydina Ali ibn Abi Talib wal Hasan ak Ibrahim ak Az-Zuhri wa Naxa'i Az-Zuhri al imam Abu Bakr Az-Zuhri ak Qatada ak Jaabir radiyallahu anhum jami'an waaw mu ne qaala Abu Ubayda al imam Abu Ubayda rahimahullah ne al junub mithlu al haida nee na junub ba haid ñoo bokk atte fii mu ne wa qaala Ataa mu ne kanta Ataa ibn Abi Rabaah rahimahullah nee na alxaidu la taqra'u shay'an wal junub al aaya yanfuzuha mu ne bu dee xaaid bi ki gis ngërëgëm moom koog du jàng dara dara bu dee nag ki nga xam ne junub bi moom mën naa jàng benn laaya boo xamante ne euh, moom lay jàng loolu mën na ko mu ne kanta Abu Ali wa qaala Abu Ali wa Ibrahim wa Zuhri wa ibn Jubayr alxaidu la taqra'u min al qur'aan mu ne ñu Abu Aliya ar-Riyahi neena na moom ak Ibrahim an-Nakha'i az-Zuhri ak Ibn Jubayr eh, ñoom dañu ne noo ki nga xam ne moo gis ngëmbërëg la taqra'u min al-Qur'an du jàng ci al-Qur'an dara mu ne wa qaala Jaabir ibn Zayd ah mu ne kanta imam Jaabir ibn Zayd rahimahullah daal xaaj la tatimul ki nga xam nag moo gis mbërëgam moom man naa jàng mais aaya bu bu ko jëlee bu ko jeexalaa ah, léegi nag mu ne waxtu li fa fi qiraati al-haa'id an ash-Shaafi'i al-imaam ash-Shaafi'i dañu wute ci moom li nga xamante ne mooy ki gis mbërëb di jàng al-Qur'aan mu ne fa haka Abu Thawr an annahu qaala laa ba'sa an taqra mu ne kanta Abu Thawr moom daa toxale ci moom nettali jële ci imaamu Shaafi'i mu ne moom dana garaawul mu jàng ci dara voilà mu jàng loolu dara newu ci amul problème mu ne wa haka Rabi' anhu kanta Rabi' moom dafa nettali lu wuteek moom mu ne laa yaqra'ul junub wala al-haa'id wala yahmilu an an-nusha Eh, imaamu Shafi'i moom nag lim jële ci moom te lool moom la Shafi'i yi moom la imaamu Nawawi doon wax ne loolu mooy li dëgër rahmatullah alal jamii ne ki gis janaaba ak ki nga xam ne daa gis mbërëg eh, ki am janaaba ak ki gis mbërëg ñoom duñu jàng dara ci alquran te duñu mushaf bi duñu ko téye duñu ko laal waaw moo tax imaamu Nawawi waxoon ko sànq gis nañ ko te ci al majmu' loolu la wax ne mazhabuna annahu yahrumu ala al junub wal haid alqiraa qaliiliha alqiraatu qaliluha walaw alqiraatu qalilaha wa kathiraha hatta ba'd al-aaya wala qaliluha wa kathiruha hatta ba'd al-aaya mu ne hatta ba'd al-aaya mu ne ñun suñu mazhab loolu la doon wax sànq ci minhaaj bi mooy ne dafa xaraam ci ki am janaaba ak ki nga xam ne daa gis mbërëg muy jàng lu ci alquran dara lu tuuti wala lu bari mu bu dee aaya leen na ci aaya kon nag mu ngi noonee euh, mu ne wa kaana ahmadu mu ne al imaamu ahmad euh, euh, euh, mu ne wa kaana ahmadu al imaam ibnul munzir rahimahullah mu ne al imaamu ahmad nag nekkoon na yakrahu doon sit an taqra al haa'id ki nga xam ne mooy ki gis mërëg bi jàng wa amal junub kanta ki nga xam ne moom janaaba la am faxtulifa fi an naqlu an dañoo wute moom liñ ko toxale ci moom comme imaamu Shaafi'i léegi niñ jóge kene dara newu ci yeneen lool ab noo da koy bañ wa qaala Abu Thawr kanta al imaam Abu Thawr rahimahullah mu ne laa taqra'u al-haa'id wala al-junub al-qur'aan wala al-junub al-qur'aan mu ne ki nga xam ne mooy du jàng alxuraan ki gis mbërëgam waaye ki nga xam ne am janaaba léegi suuf am na lii xam nga ñii boo seetloo ñii lu bari mooy wax ji fi mu jur imaam Ibnul Munzir ñu njëkk a wax mooy dañoo tere suuf ñi nga xam ne ñoom lañ ñeneen ñi nga xam nañ ne dara newu ji loolu lool muy jàngal Qur'an ki am janaaba loolu dara newu ci bokk na ci Ibn Abbas radiyallahu anhu moo tax moom da doon jàngal Qur'an fekk daa am janaaba ah. buñ ko waxee ne ko ah Ibn Abbas mu ne maa fii jaw fii aktaru min zalik laa wax mu ne li nekk sama dënn moo ëpp li mi lii may jàng te maa ngi nii dama am janaaba janaaba alxuraan yépp ngi sama dënd lii ma ciy jàng lu néew la <laughs> bokk na ci it Ikrima taalibeem bi naka noonu al imam Ibnul Musayyib mi nga xam ne mooy sëriñu taabi'iin yi rahmatullah alal jamii Ah, laaj nañ ko ne ko waa yaqrawul junub ala naam alaysa fii jaw fi ñu laaj ko ne ko waa waa ci am janaaba ndax day jàng alxuraan mu ne waaw xanaa nekkul ci xolam moo nekkul ci dënnam mooy amul lu mokkal ci alxuraan xanaa waaw kon nag kooku di ko jàngal ter kenn na ko terewul <laughs> voilà <laughs> waaw am nag kon gis nga ñii dañoo fekk ñoom moo dañ ne dara ci newul léegi nag mu des beneen wax boo xam ne imaamu Maalik lañu ko jële rahmatullah alayhi moom dane ba mu des ki nga xamante ne laa yaqrawul junuba al qur'an illa an yata'awwadha bil aaya wal aayatayn 'inda eh, wala yadxulul masjida illaa 'abira sabiil wa ñu jële ci moom mu ne ki nga xam ne mooy am janaaba du jàng al qur'an lu dul muy muslu yi muy musloo yi nga xam ne da koy musloo ab wala ñaari aaya buy nelaw comme yi nga xam ne moo rot ci sunna ay jàng qul huwallahu ahad Ah, almuawwidatan boole qul a'udhu qul a'udhu rabbin ak yooyu eh, bu dee yu muy musloo voilà muy nelaw loolu da koy mën a def voilà te du dugg nag jàkka lu dul day romb mu ne na ko noonu alxaid ki nga xamante ni mooy ki am eh, mbërëg voilà eh, al imam al-Awzaa'i yu mel noonu la wax rahimahullah kene junub bi ki am janaaba du jàng dara ci alquran du aaya aaya bu yéeg ci war waay aaya bi naan subhaana alladi lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa ila rabbina lamunqalibun mu ne aaya ko am janaaba xaayit loolu ko mën na koo jàng bu dee day yéeg voilà loolu mën na koo lii muy aaya bi nekk aaya ak rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta xayrul munzilin voilà yu mel noonu booy wàcc yooyu moom mana loolu mën naa nekk euh, walillahi alhamdu euh, walmina voilà am na tamit euh, <clears throat> ñi nga xam ne dañu naan ki nga xam ne tamit daa nekk comme jàngalekat la boo xamante ne moom daa war di affaire yi ak tamit ki bañ a fàtte mu xam ne bu yàggee bañ koo jàng day du fàtte kooku ñu permettre ko moom muy laay partie mais pas lépp waaw mais gis nga Imaam An-Nawawi mais lu ndaw ak lu tuufee ci yema ah, lu mag moo ci yem parce que lu alxuraan la ñooñu dañ ne ñooñu mën naa nekk ci loolu te loolu ci lenn ci Maliki yi rahmatullah dañ koy wax te ne koo xam ne day jàng alxuraan wala borom daara la wala koo xamante ne ndongo la wala jigéen boo xam ne daa nekk di mokkal alxuraan ak yu mel noonu kooku bu ñu ko ko teree jamono ji nga xam ne par exemple bu dee mérogam quinze jours la nga ne ko quinze jours yooyu yëpp moom du ko jàng loolu day indi problème voilà léegi nay jël loo xamante ne nii mais pas mushaf bi yëpp wàll woo xamante ne moom daal lay eh, jànge waaw waaye loolu bon bu dee ne ci kaw waxu bon ñi nga xam dañ koo doyal moom ne loolu dara ci newul ñoom Ibn Abbas ak yooyu ñooñu seen affaire leer na parce que ñoom dañ ne hadith Sayyidatu to bi ñu génn sànq bi nga xam ne moom maanaam bi ñu génn bi ñu war ñëw nga xam ne mooy première hadith bi euh, al imam euh, te lool imaamul Bukhari tamit rahimahullah ci loolu la jéng jëm voilà mooy kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyaani kene yonent may saar salaam da doon tudd yàlla di sikkar yàlla turu yàlla ci wax ci ci ci euh, jamonoom yëpp waxtoom yëpp te waxtu yooyu dugalaale na waxtu yi muy am njàpp yi mu dul am njàpp yi muy yi nga xam ne day am janaabaak yëpp dugg na te alxuraan ci zikrullah la bokk même bu dee dinañ gis ne waa jumhur ñoom ñoo naw yi dañ ne doon loolu zikar yooyu noonu <laughs> alxuraan yu bokk ci voilà mais euh, ñële dañu ne loolu kan moo ko ci génne ana moo ko ci génne dara ko ci génnewul voilà <laughs> waaw kanta ñële bon hadis sayna ali bi ñuy nett bi ñuy bi ñuy tegtaloo eh, du hadis bu dëgër al imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi daal dina koy solo waaye eh, fiihi ma fiihi min al problème waaw hadis la boo xam ne daa am problème waaw parce que sayna ali radiyallahu anhu dane kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam Abdallah ibn Salim Salima moo ne ataytu Aliyan wa ana ana wa rajulan damaa dikkal Seydina Ali man ak beneen ñaari waay fa qaala kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaxruju min alxala fa yaqra'u alquran wa ya'kulu ma'ana al-lahm wa lam yakun yahjibuhu an alquran shay'un laysa aljanaba waaw mu ne ñu dikkal Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaam nekkoon na doon génn ci wanag wi doon jàng alquran mooy bu génnee paa ci biir wa yaqulu maana lax mu doon lekk ñun ya ndawal te amul dara loo xam ne moo ko doon dox digganteem ak jàng alquran lu dul xanaa janaaba mais xadis boobu dafa am problème de waaw xadis la boo xamante ne nii moom fii maa fii min al problème waaw xadis bi daa am problème waaw moom xadis la boo xam ne de toute façon wérul ñoom dañuy même imaamu Nawawi ci boppam reconnaître na ne xadis bii moom nga xam ne moom lañuy ñuy ñii di tegtaloo moom nga xam ne moom ci la ànd que ngir tere loolu moom dëgërul en tout cas xadiis yi ñuy yi ñuy tegtaloo yëpp xanaa ñu ne be kasratu turuqihim turuqiha xadiis yi ni muy bare ak yeneen <laughs> ñu koy wax waaye loolu laysa bi dëgëran xadiis boobu moom dëgërul moom la ñuy tegtaloo waaye xadiis boobu dëgërul hadis boobu ah, laysa huwa biderar waaw dëgërul am na yeneen tamit yoo xamante ne nii moom lañuy ñuy tegtaloo <laughs> ah, ah loolu ah, te hadis bi ñu doon wax sànq ne yeneen saa turu yàlla fépp fu gi imaamul Buxaari indi na ko imaamul Muslim moo ko soloo jokkale ko mais imaamul Muslim da koo taaliq imaamul Buxaari yi da koo taaliq voilà kon nag Euh, loolu en tout cas euh, li nga xamante ne euh, mooy tegtal yi moom bu dee wàllu dalil ñi koy tere ak laa yamassahu illal mutahharun lool moom dëgërul ko ne lii lay wax loolu malaaka yi lay te loolu jumhuurul mufassiru lépp ci ñoom dañ ne malaaka yi la waaw mooy alquran muy innahu la qur'anun azim fi kitaabin maknuun laa yamassahu illal mutahharun te suuratul waaqi'a ne alquran bii daa nekk ah, loo xamante ne ah, fii kitaabin ci téere boo xam ne maknun bu ñu denc la laa yamassu du ko laal illal mutahharun lu ñu laab ñi ñu laab ñooñu moom de toute façon ñooñu ay malaaka lañu lu ëpp loolu la ñu wax ci mufassiruna yi même bu dee am na ñoo xam nañ ne waaw mais dugalaale na ñi nga xamante ni ñooy eh, malaaka yi rusul yi nga xam ne dañoo set wecc ci bàkkaar rusul ar rusul min al malaayika wal jin wal wal wal ins muy yonent yi saa saa mais tamit ñi nga xamante ne ci suñu xeet bi dañoo laab voilà mooy dañoo nekk ñoo xam ne am nañ jàpp wala yooyu wala sangu nañ set voilà mais en tout cas loolu de toute façon tegtal du tegtal parce que lépp moom dañ ne noonu euh, loolu waxul loolaa voilà waaw <laughs> ah, kon nag loolu la quoi wallahu taala Euh, aalam euh, kon euh, lii nii yëpp da xam ne kon en tout cas ci kaw bu dee côté tegtal yi Imaam An-Nawawi ci woppam ci Al-Majmu' reconnaître na ne yi nga xamante ne nii mooy aaya yi nga xamante hadith yi nga xamante ne moom la ñoom li ñuy jëfandikoo di ko tax ñuy maye ñu ñuy tere mbir mi mooy yooyu dëgëru na ah. voilà waaw loolu dëgërul waaye bon après fexe na euh, daal ne affaire bi euh, waaye loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a euh, lëng ci moom que ni affaire bi junub ak ki nga xam ne mooy xaayit ki am mbërëg ak ki nga xam ne day am janaaba koog du jàngal xuraan waaye <laughs> loolu daal insha allah waxu nga xamante ni hein moom la ñoo koy joyal ne loolu ci newul comme ni Ibn Abbas di wax naan man li nekk sama biir moo ëpp ah loolu te ñoom dañoo ànd ak albaraatul asliya voilà mooy albaraatul asliya li nga xamante ne mooy cosaan bi nga xamante ne mooy mbir mi kenn terewu ko léegi nag luy ñëw di tere daa war a ñëw loo xamante ne dalil bu leer buy ñëw di tere loolu lu leer la aslu la ci wàllu booy te ay tegtaloo ci ñaari borom xam-xam bu ñu wutewoo lan moo dëppook baraa al asliya mooy lii cosaan ci mbir yi mooy kenn na ko fi terewu kan moo tere ku jàng alxuraan kenn léegi boo nee kii nii lii dañ koy tere mooy foo ngeen di dalil dalil yi ñu tegtaloo nag am na mais imaamu Nawawi ci boppam rahimahullah de de moom reconnaître na que ne yii nii euh, kiiwul quoi lay sa bi dëgg voilà moom moom. seen xadiis yi am na problème kon nag wallahu taala alam waaw mais moom li ñu wax dafay day xadiis Sayyidatu Aisha bi ngeen di gis fii loolu daa leer naan daa leer naan ci xaala bi yëpp waaw donc lépp la doon te alxuraan ci zikar la bokk mooy zikar bal mooy zikar bi gën mag kon daal loolu euh, nañ ci bàyyi xel te loolu mooy mazhabu al imaamu al Buxaari al imaamu Tabari rahmatullahi ala al jami' waaw ah? eh, eh, léegi am na nag eh, loo xam ne am na ñu ko ciy tënke benn affaire naan mais mooy du xaal bi gën a mat loolu ñëpp xam nañ ko mooy loo xam ne amaana mu nekk ci loo xam ne du lu ñuy xaraamal mais amaana ak ci biir gu ndaw dugg ci ndax ndax yoneen saa salaam waxoon waaja ba mu ko nuyoo fayu ko après mu ne ko inni karihtu an azkura allaha illa ala man damay damaa bëgguma di tudd yàlla loolu fekk ma nekk ci kaw laab euh, te loolu nit ki da ko asalaamaaleykum après ak tam waxoon ne ko boo ma fekkatee ci xaal bi bu ma nuyooti boo ma nuyootee ci lii du ma la fay waaw benn bi dafa ko nuyu ba pare daal di euh, tiim laal miir bi daal di tiim après daal di koy fay voilà kon moo tax am ñenn ñu naan loolu ak ci wéel bu ndaw a ngi ci waaw mooy kon li gën a mat loolu ñëpp xam nañ ko mooy nga laab waaw junub beeg xaayit bi ñuy door a tudd alquran mais sauf que ñoom li leen dal euh, surtout xaayit bi du loo xam ne da koo maîtriser du loo xam ne ci loxoom la nekk janaaba bi man nga ne waaji am janaaba ah, peut-être mën naa dem sangu ji mais bu dee ne euh, manu ko jamono jooju tamit mooy tere ko tudd alquran amaana mu nekk loo xamante ne lu yéeme lay doon waaye daal xadiisu inni karihtu an azkura allah illa ala amaana lool bu dee ci nuyu la alquran moo gën a kawe li nga xam ne mooy nuyoo noonu kese kàddu yi nekk ci nuyoo waaye nag euh, euh, liñ na wax sànq albaraatul asliya ak yooyu day tax jóge ko fi bàyyi ko fi euh, dem ci leneen loolu day xaw a nekk lu wuute lu lu yéeme lu lu lu lu jafee def waaw léegi waa jumhur seen xadiis yi moom daa ay la xadiis ibnu Umar bi par exemple rahimahullah la yaqra'ul junuba wala al-haa'idu min al-qur'aan Abu Daawud doo ko solo imaam Maaja waaye xadiis boobu wérul Ismaa'il ibn Ayyaash moo ko solo jëloo ko ci Muusaa ibn Uqba boroom sëriñu waa kutubu uh, siyar wal maghaazi te uh, Muusaa ibn Uqba Hijaazi la ah, ah. kii Ismaïl ibn Ayyash bopp moom bu jëlee ci Hijaaz yu ne mooy day nekk loo xam ne da'if la lool boroom xam-xam yi am nañu ko xam nañu ko waaw ak hadiis yi naa Jaabir laa yaqra'u al-haa'idu wala an-nufasaa'a min al-qur'aani shay'an imaam ad-Daaraqutni moo ko solo nekk ki nga xam ne mooy ki gis mbërëg ak ki nga xam ne day gisin daa am doom du jàng alquran dara waaye Muhammad ibn al-Fadl moo fa nekk ko matruk la ah nekk na ñenn ñi sax dañ ne kii fomantekatu xadis day créer xadis voilà moo tax yam yam na Yahya ibn uh, te uh, nañ ko tamit ci loo xamante ne nii dafa mawquuf la mooy àggul Yahya ibn Abi Unaysa sa moo ne te moom kaddaab wax waxkatu lu amul la kon nag yii nii yëpp day wane ne loolu uh, day xaw a compliqué nga dëgëral loolu wallahu ta'ala alam kon daal masala baa ngoog ci yaatal ci ni mu tudde buntu bi léegi nag al nag di dugg delluwaat la mu waxoon wa usaddirul abwaab damay ubbee bunt yi ci lenn ci alquran ci aayaat yoo xam ne yu tedd la muy tàmbale wàllu wu njëkk wi nga xamante ne nii mooy ci toolu ñu sell ña radiyallahu anhum mooy bi ci gën a màgg mooy alquranul karim muy alquranu borom bi tabaraka wa taala al imam di fandi aaya boo xam ne ñun gisoon nañu ko moo tax duñu ci yàgga waaw gisoon nañu ko te nañ ko jàng ba pare mu ne qaala allahu taala inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi allayli wannahaari la aayaatin li ulil albaab alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim voilà moon di aaya bi nekk ci suuratu Ali Imran aaya 192 ak 191 mu ne qaala allahu taala bi nga xam ne moo kawete yéegu de nee inna fi ixtilaafi samaa inna fi ixtilaafi samaa inna fi xalqi <laughs> nekk na ci mbindum asamaan wal ardi asamaan yi ak wal ardi ak suuf bi guddi géeg bëccëg wan bi bii di dem di ñëw la aayaati nekk na ay mandarga yu rëy li ulil albaab ñeel ñi nga xam ne dañoo seen saalu xel dafa sell dafa dafa leer dafa leer waaw mooy yi gaa yi miin rek waaw aay yi nga xam dañ koo miin ba jàpp ne dootul aaya bëccëg guddi bëccëg <laughs> asamaan ak suuf waaw nga xam ne feebaru miin a tax ñu jàpp ne lii du dara mu ne alladina gaa yooyu nga xam ne seen xel yi dafa sell mooy ñan te ñoom ñooy jàngat am ay njàngat ci laayaay xil kaw ni yii borom bi di wax aayaay yi nga xam ne ci da koo def ci kawnu bi mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yazkuruna allah dañuy tudd yàlla di tudd yàlla di fàttaliku seen borom qiyaaman fekk seen position ñu ngi taxaw wa qu'udan wala ñu ngi jekki wala ñu ngi toog wa ala junubihim wax tamit seen wàll yi fekk ñu ñoo tudd loolu la wax muy aaya bi eh, eh, eh, gisoon nañ ko bi nga xamante ne mooy aaya chapitre neuf waaw xam nga loolu yàgg na moom <laughs> chapitre neuf baabun fi tafakkuri fi idami maxluqatillahi taala waaw foofu noonu lañ ko gisee nga xam ne foofu mooy aaya bi foofu buntu boobu nga xam ne imaam andiwu fa benn xadiis waaw boobu c'est rare imaam indi foo xam ne ay aaya kese la fa indi buntu ba may aaya kese indi fa xadis li ba ëpp kay mooy fu mu indi xadis sans aaya waaw mais boobu gisoon nañu ko euh, mu doon chapitre neuf waaw aaya ba mu njëkkoon indi qaala allahu taala qul innama a'idukum bi wahida après mu ne wa qaala taala inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilafi al-layli wan-nahari la ayatin li ulil albab alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi alsamawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batilan subhanak al ayat foofu la ci yemoon ñun nag fee daabu yem alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fii ñu nekk parce que looloo ko ci soxal kon moo tax foofu gisoon nañ ko ci lu gën a yaatu en tout cas fii di mu lëkkaalee mag suñu bunt bi nga xam ne mooy wax ci ngëneelu baabu zikrillahi taala qiyaman wa qa'iman wa qa'idan wa muttaji'a voilà mooy aaya bi loolu lay wax borom bi nee na ñi nga xam ne ñoom ñooy jële ay njàngat ci laaye yi ma def ci kawnu bi comme asamaan yi ma bind asamaan yi suuf yi ak tamit jàllarga ku gi guddi yeeg bëccëg yi di jàllarga ko loolu borom saalu xel yu borom xel yu sell yi yi nga xam ne ñoom la nekk ñoo ciy jàng uti ay njàngat te mu leen di jariñ mooy alladina ñooy ñi nga xam ne yazkuruna allah ñooy tudd yàlla kon fikkar da lay yóbbu ci yow aay yàlla def nga ciy attentif waaw nga ciy attentif di ko bàyyi xel xam ne lii sa borom bi ngay tudd moom moo ko fi def waaw te da tax doo bokk ci minal ghafilina ci ñi nga xam ne ñooy wëy yëg yëg yi ñooñu nag ay position qiyaaman xam nga nit soit mu taxaw wa qu'udan wala mu toog wa ala junubihim wala mu daal di tëdd waaw mooy nit borom bi position yi la ko defal waaw defalu ko beneen nit koo gis waaw incliné wu boo ne waawa mais waa ji incliné wu comme waa ji rukkoo ñu ne la mais comme daa taxaw non <laughs> waa ji taxaw rukkoo comme daa taxaw sëgg voilà mooy Eh, position yooyu nga xam ne moom la boroom bi tëgg doomu aadama bi mooy yooyu ñooy yi nga xamante ne nii nit ko nit ñii di tudd yàlla ci yépp xaal yépp la ñuy tudd yàlla amul benn xaal bu ñu naan non xaal boobu nag moom tudd ci yàlla c'est pas bon quoi waaw man nga tudd xanaa yeneen saa saa waxuloon sayyidina al-Bara ibn Azib ne ko ida awayta ila firashika fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taqul Ah, thumma tajaa ala shiqqal ayman waaw mu ne ko woon boo jógee boo demee di waajal di julli yow al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu na nga jàpp njàpp gi nga xam ne moom ngay jàpp pour boo julli summa ginnaaw gi nga tëdd sa wàllu ndejoor summa après nga wax ah allahumma ah inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wala manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt voilà mooy hadis boobu xam nga gisoon nañ ko imaam dina ko indi ci buntu yi nga xam ne euh, moom lañ nekk euh, di dugg nii pas bii ñu nekk nii mais mu ko fi indiwaat loo xamante ne bon loolu nag na la leer ne wii ci yow mii di nga xam ni yaay fay <laughs> loolu mooy waxoon nañu ko mooy buñ ci àggee it duñu fi nekk di ci taxawaat de waaw kon loolu daa nekkoon loo xamante ne nii lu ñu gisoon la waaw raghbatan wa rahbatan ilayk laa malja wala manja minka illaa ilayk amantu bi kitaabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt mu ne kon boo ci faatoo fa in mitta mitta ala al waaw kon loolu mooy liñ la bëggoon wax mooy kow daa tëdd waaw ak boo tëddee sax ngay sant yàlla di tudd yàlla taxaw comme boo julli ak boo taxawee sax di dox wala nga taxaw noonu di tudd yàlla moo xam da jekki boo toogee tamit man nga toog di tudd yàlla ko booy taaya waaw waaw salli qa'iman wa in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati jan mooy yii tamit alquran di wax bi mu ne Seydina Imran ibn al bi ko Baasuur di jàngoroy Kajoor di amoro it dale yeneen saa ne ko jullil nga taxaw boo ko manul nga wetu boo ko manul euh, non nga toog boo ko manul nga wetu waaw loolu lépp daa nekk yoo xamante ne yu ama am solo la kon euh, lii di ñu wane sikar